kon taxawu taaru ko dem de makkee suñ ko dem makka la aw ma dem yéen dama ne xarata juróom ñaar fukk la ayatam ci taatu bi la ñu wax ne jikko bu buur arrahman ko daaje ko ñu la ñu jaar ñu yaara ñu ko daaje ko ñu la jaala ko di tabbe gëna salal billahi yàlla maa fi samaawaat ma ni jaasamaani juróom yaar maa fi la nekk ci juróom yaar law ñeel na ko almulku nguur wala law ñeel na ko woo moom xadir na jaat na dama ala kulli shay'in ci lépp la woo moom la ci ñëw boobu nga xam ne alax ko ndim ñu leen ba mun ci ma ji nak seen kaafirun ñëfër ba mun ci ma ji nak la ci aji gëm wala yàlla def na aji xam la moom ma tamal ko dañu jëf ala xadir na sama waati asmaan ñu yow yaar wala la ñu yow yaar bila ko ci def wa tawarakum tamala leen ba xana tam rafa tawarakum ay mala seen wal masiru del waaye ci dañu gëm na fa moom de yàlla mu a yaar wa yàlla mu doomu xam naa ko si réew mi ba ngeen jëfal ko au moins que ñu ne ah yàlla ngeen teel ngeen ko wala yàlla alimu na bi xam naa mu taal ci biir la nekk ci xalu ge alam yaati ci ndax bi tëdd leen na ba yéen a ngi ne xolof ñaana kafra yàlla dinañu mun xam li koy jëfee ba saa ko tamit nag wa baala amri te kaw bëggoon di teel wala mu war a ci ñoom attaqué lool Aliou daal di yëg daal di ko moom mu doon am nawet bi sax naka mu ngi doon jub daanaka nekkoon na saa ci ñun di ko teel rëcc nañu ay yeneen ñoom jël doy naa ci la ñu waa ñu teg ko nag jëm ba xaaral te ay doomu aadama wax dëgg naa ko dañuy dugal nii na laa te doy na yàlla wala ci ñoom wala wala xam ñu naa ji doy wala ay mbindeefam xam ne dañ koy def la mu ne Zahama nee na àll ci nag naa nekk solo wet nañu am na kam bi doon jël ban yu baax yooyu dëkk leen de suuf rek ñu ngi dëkk xamul waaye ku waxal yow ne bale ah naam wa rabbi jëli naa borom sama la tufa sunna wallahi def na dëkkal leen de wala sunna boobu naa topp def na solo leen dina amoon suñu la ngeen jëfal ba tax ko leen yëkkati ak jàppale ma la war yàlla fa amino gëm leen bilaay ci yàlla wa rasuli ak yonentam wa muuri gëm leen alquran allati jaaje am sam naa wasal nañ ko wala yàlla xaddu naa ji xam na ma taamaloon ko da ngeen jëf pour dangatam yow ma yegg maa ko bés ba dana mu boole yow moom yàlla yow mi demee ci bés ak boole ba daanaka boobu la bés yow mu taxaw ba ñu ñëw bésab xabar jëm rek jarul jullit ñi daañu xab yéefar ya de ndax jullit bu nekk dana jëm këram ca àjjana dolli ko day yéefar waaw boo xam ne yéefar baa ko war kon moom ci gëmul yàlla yéefar bu nekk jël këram dolli ko rek jullit boo xam ne jullit baa ko war man la ko fiye ci yéefaroon ne loolu xabar jëm ñett la wala ñooñu ko gëm nañu bilaay ci yàlla waaye amal tam jëf faale am jëf yi lu ko tourne faran wala ko teyaati ay ñaati fam wala ko mu tam xarfa ko janati ci tool tam ñu dana daw min taati xaaral yi jërëjëf ñu doon doon jaay ci jaajëfal ak jamono abaral ba kat jaay bi que loolu al ba xamoo di joxe ala suñu bëraay bi màgg wala si ñun ñoo kafaral rek dinañu yokk sa bopp ak nar yow yaa ma ci alquran sunu bilaay ko ñoo la gaa faaw ñoo la ñu waral safara dañ xaaral yi jërëjëf ñu doon doon jaay sa wala safara wa bi tabban al masir del wa ila safara ma asaba la jot nañu min musibati ci musiba ma asaba jot min musibati ci musiba kan ila bi ilaay ndara ci ak yàlla de wa mu ñu ci gëm na bilaay ci yàlla wax dëgg yu bëggoon xam nga xoolal fi ci ñun de wala yàlla am na ñoo xam ne ci liggéey bi ci nekk doon waaw kon topp leen laa yàlla waaw kon tamit topp rafetlu leen ci rek seen tool yi ci ngeen dëgg ngeen fay ma ala rasulina naka war na yéen a def moom. al balaa ko jagal al mu jëriñ dara ji bi. allahu yàlla laa ilaaha illa huwa jaamu ci bëgg ilaa wa dara moom wala tawakkalina dooru al mu ngi wax jëriñ allah ci yàlla yaa ayyuha alladhina amanu yéen gaa ngi gëm alquran inna min aswabikum naka ji nekk la ci leen jabar seen wa awladikum ak leen doom seen ak loolu noonu la ku ñëwee leen saafara wattandiku leen leen de jabar ak doom ay noonu ñu ci rek bu ñu doxee sa diggante gàddaay ak jihaad ak bu ñu saara ci yoon yàlla yeneen ci dina ko ne doom ak jabar daf lay mayloo te daf lay ragal loo de boo bëggee ah, tong ci jihaad mais ah bu ma sangee léegi tey ñu ma rey ma su ma su ma reyee sama jabar tuñ ko ragal loola boo bëggee dundee sa alal mu nay loola nga ne sama dundee alal ci su dara du ma am lu ma dundee sama jabar du ma ngeen jégal ngeen leen wata soo te ngeen dëgg leen wata xura te ngeen baal leen seen laa naka yàlla xafurun aji baal la mu ñaa leen rahiim aji yërëm la mu yende inama waalukum na tay alal seen waa laa dukum ak doom seen fitna tu ñëpp la ci yende wala wala xenda waaj nak la fa moojo yara fi ndaaj ma ba taxu laa ragal leen yàlla masataatu ñu na tan mu ne moo kolli ci taxu laa ka tuqaati ñu ne kolli ñu ko def ci bi de ragal loolu yàlla dëgg dëgg ragal loolu la yàlla jotoon wax ñu ne loolu ci ko mu ne ragal leen yàlla seen kenn kattan bu ragal yàlla sa kem kàttan rek ba nga ragal yàlla dëgg dëgg ragal de wax na ma dégg leen ñu dootu ci gën nangu waa ko topp leen wa am ci ko tax leen xayram dana di aji di am ci ci ñu seen bu ma wax ko ñu ko su xam ci na rek bakkanam do lay ko ñu la gaay ñu al ñu wara ñu do lay tax rek la dal la la xar dem la xasu ñu do ay rafet la bal yàlla la bal bakkan yu a xëy na def ko lakk ñu àlleen waaye pour tam baax lakk ñu àlleen rek wala wala sakkuhum aji sant lañu alimul yësalawul digal alimul xaw nii moom rek aji xamal kàddu yoo saa rek teew alhamdulilah ji nag góor ma lakk ñu àll karam ci yësalawul